kon insha allahu taala ginnaaw bi ñu jeexalee ci sa bi ñu génn xadis numéro cinq cent vingt ne woon xadisu saydina jabir ibn abdillah radiyallahu taala anhuma bi doon wax ne inna kunna yawma alxandaqi nahfir fa aradat kudiyatun shadida jotaay bi ñu génn gisoon nañ jàngat yi jëmoon ci xadis boobu walillahil hamdu wal minna eh, léegi nag mu daldi jërëjës xadis bi ci tegu te mooy bu mujj bi ci bunt bi mooy xadis numéro cinq cent vingt et un juróomi téeméer ak li nga xamante ne nii mooy ñaar fukk ak benn bi xadisu Seydina mu ne wa an Anasin mu ne bii mu koy jële ci Seydina eh, Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah annahu qaala mu ne nee na hadis bi nag gisee nii jànguñu ko mooy dafa gudd waaw bii moo gën a gudd ni ko imaamu Nawawi tegalee rahimahullah moo gën a gudd sax hadisu Seydina Jaabir mi ngi génn te Euh, daf ci indi riwaaya ñaari riwaaya ba pare ak li mu euh, explication yi mu def bii nag moom defu ci explication mais kii xadiis yi riwaay yi mu ci indi ñoo tax ñu moo tax bu ginatee a tee gudd waaye euh, xadiis bi moom bi ñu génn niroo nañu lu bari moo tax it moom duñ ci yàgg yenn yàgg yi waaw buñ paree ci baat yi insha allah njàngat yi da ngay gis ne mook xadis bi ñu jóge sax lu bari dañ koo niroo voilà mu ne waan anasin mu ne kon mu ngi jële saydna anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na qaala abu talha li ummi sulaymin mu ne abu talha di zayd ibn sahl al ansaari yu nekk baay jiitlim mooy abu talha radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah Zayd ibn Sahl la mooy ki nga xam ne moo dencoon kan Umm Sulaym te Umm Sulaym moomu mooy bint Milhan mooy yaayu Seydina Anas waaw mooy Seydina Anas ibn Malik day Anas ibn Malik Malik ibn Nadr ibn Damdam moo ne woon baayam waaye Malik ah, dafa kuttu sule waaw <laughs> ndax bi yonent bi sallallahu alayhi bi ñëw Medina nee na moom manuloon a nekk ak Medina euh, euh, ak yonent bi alayhi salaatu salaam Medina quoi Yasrib moo tax mu génn daal di dem Sham ba fala alko waaw contrairement ak frère bi moom Malik moomee di Anas ibn Nadr mi nga xam ne moom la tudde woon doomam ji di Seydina Anas moom fala desoon bokk ci saxaaba yi nga xam ne ñooy yi gën a màgg ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu salaam moom keroog fekk bokk na ci ñi nga xam ne ñu ngi leen faat ghazwatu Uhud moom mu la Seydina Sa'd ibn radiyallahu taala anhu doon wax yeneen bi saa salaatu salaam naan ko ha man de Anas ibn kii Anas eh, ibn Nadr yeneen bi alayhi salaatu salaam bi xare bi jeexee mu koy nettali ak Uhud nam tare woon mu ne ko wuu gis naa ko muy def loo xam ne man manuma ko waaw mu ne ci biir xare bi maa ngi dajeek moom waaw te mooy ginnaaw ba mu gisee nit ñi keroog biñ ne qutila rasulullah ci toolu xare bi comme niñ ko fi tuddee lu bari kene faat nañ yonent bi alayhi salatu wassalam ibnu qamiya qabbahahullah allaysi eh, daal daldi woon koy wax gaa yi fees yëgal ko foofu yépp te loolu du dëgg parce que sayna Mus'ab ibn Umayr la faatoon jàpp ne mu ngi faat yonent bi alayhi salatu wassalam nee na keroog keroog sayna Anas ibn Nadr mi dafa dajeeg lenn ci saxaaba yi biñ déggee ne faat nañ yonent bi alayhi salatu wassalam am na ñenn ñoo xam ne nouvelle bi da leen a kaaw ñu daw dem génn toolu xare bi ñooñ bariwuñ woon ba jege ko Medina ñeen ñi euh, jël seeni arme teg ne ñun dañuy kon jaratul ñuy xeex Seydina Anas ibn Nadr daal leen fay fekk lool deuxième groupe la troisième groupe moom dañ ne comme que noonu la dañuy xare comme que nee na ñeneen may saa saa faat nañ ko dañuy xare ba ba faatu ci lim faat Seydina Anas ibn Nadr radiyallahu anhu li turadoo Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu te di bàyyi ci xam ndax frère baayam la woon romb groupe boobu la tegoon seen i ngànnaay mu ne leen mais lu tax ngeen teg seen ngànnaay ñu ne ko ndax nee nañ qutila rasulullah ndax nee nañ faat nañ yonent bi saa saa mu ne wen waaye mais yéen bu ñu faatee yonent bi saa saa di teg seen ngaa koobu jóg leen ko jóg leen fa muutu ala ma mata alayhi rasulullah voilà sallallahu alayhi jóg leen ngeen faatu ci li nga xam ne moom la yonent bi waaw ba gaa yi joxaat leen benn énergie ba jogaat jógaat jëlaat seeni dugaat ci xare bi keroog Seydina Sa'd ibn Mu'adh siddiqul ansar radiyallahu ta'ala nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam wu man Anas ibn Nadr maa ngi dajeeg moom ci biir xare bi eh, ma ko mais yow foo jëm Anas mu ngi jëm di songu ci jëm ci yéeféer yi mu ne ma inni ajidu riha riha al duna Uhud mu ne ko maa ngi daj maa ngi daj xetu ajjana fii rek ba laata montagne Uhud bi waaw waaw dugg xare ba niñ koy faate radiyallahu taala anhu wa arda kon kooku mos wute naag frère am di di euh, Malik mi nga xam ne mooy bàyyi Seydina Anas moom ad euh, dalla dalalam mubina waaw kon Seydina Anas euh, bi nga xam ne nag ci la baayam dem muy Seydina ma ma kii Malik Malik ibn Nadr Euh, daal di gedd Medina ndax nee na manu fee nekk ak yonent bi saa saa yaayam daa mujj nekk koo xam ne fa la ko bàyyi ak doomam ji di Anas voilà léegi nag euh, euh, ginnaaw gi ci la ko Zayd ibn Sahl di Abu Talha radiyallahu taala anhu ci loo xam ne ak islaamam fii qissa am nag nettali loo xam ne taxuñoo jóg ci la ko dence di la dence ki nga xam ne mooy Umm Sulaym bint Milhan di ki nga xamante ne nii mooy euh, yaayu Seydina Anas ibn Malik kon noonu la kon gis nga mooy Seydina Anas day nettali euh, euh, nettali bi nga xam ne jiit jiitleem di Abu Talha Zayd ibn Sahl moo ko doon moo doon moom la xewoon ak ndayam ak mbiru yonent bi alayhi salaam kon mu qaala Seydina Anas wa Anasin mu kon mu ngi jële Seydina Anas radiyallahu anhu Abu Talha li Ummi Sulaym waaw mu ne Abu Talha daa wax Ummu Sulaym waxoon naa la nag arab yi ñoom amuñu ñoom dus bokkul ci seen waxin comme ñun wo arab yi wolof yi ni ñu tàmm sama baay diw mooy xam nga di woo sa baay jaar ci turam loolu ci wolof daa jàpp ne loolu ñàkku teggin la waxoon naa la lool nag bul ñëw ne bon man gis naa xadiis yi yonent bi alayhi salaam ak yooyu saxaaba yi fii dara waaye Sayyidatu Aisha da naan qaala Abu Bakr <laughs> Abu Bakr nee na <laughs> waaw diw nee <laughs> waaw bu pare gis nga Seydina Anas fii yaayam lay wax naan Ummu Sulaym mooy waxul ummu ah yaay déedéet mooy Ummu Sulaym la tudd <laughs> waaw comme sœuram bi Ummu Haram bint Milhana <laughs> waaw ay sœur lañu woon moom bu ummu bi mooy nay de non ñoom loolu la waaw <laughs> nga gis Urwa naan euh, Aisha nee na ta tantam la mooy ñoom amuñu woon lool wala Seydina Umar nga dégg ko naan euh, qaala Umaru waaw haddathani Umaru waaw mooy du ne abi Omar waaw sama baay Omar ñoom loolu bopp euh, du du noonu la ñuy waxe waaw léegi nag sufkaal aadatu muhakkama boo ñëwee ci ab gox wala ñoo xamante ne nii lay lay lay teggin ca ñoom mooy waa ji di wax yaay comme ñun nii ndey mooy tudd sa turu baay wala sa turu ndey te tegoo ci dara wala doonu mooy day nekk ñàkku teggin loolu lislaam du la ne non non baaxul de danaan la respecter loolu waaw ndax al aadatu muhakkama voilà mooy aada yoo xamante ne l'islam dàquwul ko l'islam dàqu rafet la loolu dañ koy jox àttale waaw bul ñëw rek fëlan ne waaye waaye c'est quoi ça man léegi ma mère nu mu tudd kan ah roxaya nangam wala astu nangam man waaw astu <laughs> déedéet kenn du lool saa yooyu <laughs> kon mu ne qaala Abu Talha li Umm Sulaym mu ne Abu Talha dafa wax kon yaayam di Ummu Sulaym di yaay Seydina Anas te mu nekkoon soxna ci Abu Talha mu ne ko ñëw ne ko qad sami'tu sawta rasulillah ne ko man di dégg naa kaddu yonent alayhi salaatu wasalaam da'ifan mooy daal voix bi ma déggee muy wax ah seetlu naa ci ak ak ak jaaru faiblesse waaw mooy daal <laughs> eh, a'rifu mooy xaw na woyof daal par rapport ak ni mu doon waxe moom yonent bi alayhi salaam arifu ràññee naa ci kaddoom ji ma dégg fiihil ju mooy à travers kaddu gi mu wax xam naa ne yonent bi alayhi salaam dafa xiif en tout cas loolu moom jànge jànge naa ko ci kooku mooy yàgg naa seetlu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba xam ne jamono yoo xamante ne nii xam na moom dafa tax taxawoon ak moom kon bu déggee yonent bi alayhi salaam di wax mooy nit ku xiif léeg-léeg wax ji day feeñ waaw léeg-léeg moom maanaam léegi léeg waxtaanu koor yi ci gaa yi nga xam ne defe nañ koo ñeme manuñoo ñàkk mën a wax walla ñuy dem ci marché bi wala waxtaan mais da naan xanaa sawaay dañ koo assommé tellement ndax nga lay wax te moo fi dàqoona yuuxu ndax lan dafa xiif am na mais bii yonent bi sallallahu alayhi wasallam eh, sayyidina Abu Talha moom nee man seetlu naa ci yonent bi alayhi salaam ñëw wax ko soxnaam ah ab zaaru zaaru zaaru woyof boo xam ne daal ci baat bi loo xam ne ah desele naa ci te li nga xamante ne nii mooy daa xiif léegi nag fa hal indaki waa am nga dara mooy dafa jóge fa yonent bi daal di ñëw bi mu seetloo lool ci kër gi laaj soxnaam ne ko ndax am na fi dara waay fa qaalat nee na Ummu Sulaym ne ko radiyallahu anha naam aha kay gis nga léegi soxnaay Jaabir bi ni mu niroowe wala man la gis nga ñaar nettali yi ni mu niroowe waaw ndax saxaaba yi radiyallahu anhu amul kenn koo xam ne mas naa gis yonent bi loo xamante ne mettit la wala moom sax mu ko rek am solution non bu amul solution dina dem chercher trouver essayer faj loolee bu ko manul rek waaw ñu xam ne manu ko mais moom dinañu gén waaw waaw léegi nag yaa Umm Sulaym radiyallahu anha ne ko naam aha kay fa akhrajat aqrasan min sha'ir mu daal di génn ay galet aqras mooy ay euh, euh, kii euh, mooy pat yi ñu doon wax bu ñu ko defaree daal di koy def ay ay ay trait ay dagg-dagg loolu mooy aqras def ko ay galet waaw waaw mooy pat bi boo ko defaree sha'ir mooy ci euh, ñoom loolu moo doon seen mburu seen mburu ñun nekk ñun blé bi la ñuy bari lu ñuy def waaw ah. <laughs> bi moom lañ ñu euh, daanaka dañ cee dañ cee màndi léegi te pourtant dugub mën na man na mën na defar mburu kii mburu leneen mën na defar mburu yeneen façon farine waaye daanaka daal blé daal moom ñun daal ñu ngi ci blé bi rek waaw te même bu bokkul ci li ñuy bay ci réew mi ndax borom bi may nañu leneen loo xam ne ñu ngi koy bay muy dugub ak leneen loo xamante ni suñu mburu yëpp waroon naa mën a euh, buñ ko liggéeyoon dëgg-dëgg def ci industrie bu jaar yoon waroon na taxawul lépp loo xamante ne mooy moom laay le besoin du Sénégal en pain waaye déedéet waaw mboq mi c'est bien tamit waaw mboq mi dañ koy def nga xam ne dinañ ko bay mais léeg-léeg loolu da doy yu bari dañ koy importer jële ko ay Ukraine Ukraine ak pays yi nga xamante ne ñoo koy kii di doxal ñoom seeni mbir au lieu ñu daal di blé bi ñun am nañu mboq mi mais eh, eh, au ci loolu mais eh, l'accent mais ci importation bi nga xam ne wal iyaazu billah léegi nag mu faat ay secteurs yu bari wal iyaazu billah léegi nag mooy biñ ko defaree ba defar pat bi mooy da ko mu génn ay dog ay dagg yu mu ko defoon waaw fa axrajat aqrasan min sha'ir summa axadat ginnaaw gi sama yaay mooy Ummu Sulaym mu daal di summa ginnaaw gi axadat mu jël ximaaran la mooy benn sër waaw mooy benn sër ximaar mooy li nga xam ne xam nga mooy lépp loo xam ne day muur moo tax alxabru ci la jóge ndax day muur xel ximaar moo tax ximaarul mar'a mooy liy jigéen gi di muuroo ba ay awraam du feeñ ah, euh, muuraayam yooyu dañ koy woowee ximaar kon mu jël benn li nga xamante ne benn ci yooyu nga xam ne euh, dañ koy muuroo benn sër euh, walla benn kol ah ah lahaa boo xam ne moo ko fa lafatil xubza bi ba'dihi waaw mu daal di koy jël ci tranche yooyee mu defoon galet yi hein galette yooyu nga xamante ne nii min mu dal di koy mooy dañ koo defar du du du kii bi parce que yaa Umm Sulaym en fait dafa fekkoon mu defaroon affaire yi non seulement galette yi defaroon na ko waaye mooy defaroon na euh, mburu mi ba mat waaw ay galette yoo xam ne la defoon après nag bi mu ñëwee. ah mu wax ko lool euh, jëkkër jël yaay euh, Abu Talha wax ko lool mu daal di jël affaire yi nag daal di koy def ci benn sër fa lafatil xubza bi ba'd daal di jël mooy lafa mooy boo jëlee di ko lem waaw waaw di ko ci enveloppé di ko ci lem al xubza bi ba'dihi mooy jël lenn ci euh, sër bi di ko ci lem waaw <laughs> di ko ci lem summa ginnaaw gi dasathu mu dugal ko taxta saw bi sama suufu yére ngir ma nëbb ko quoi waraddat nii bi ba'dihi jël beneen côté yére bi mooy bi mu ko lemee lemaat ko bu baax waaw lëmasaat ko ba mu baax <laughs> ba pare nag <laughs> dugal ko ci yére bi ma soloon ba bu ko xamee mooy man bu may dox naa Anas kenn du ma gis waaw léegi kenn du gis li ma yor quoi loolu xam nga ko mooy boo ñëwee Eh, ñu ne la léegi demal jëndi mburu waaye bon na ko kii na ko denc wala yu mel noonu après waa ji jël ko dugal ko foo xamante ne nii eh, nga day ko dugal kii après nga kii ko léegi di dox noonu ah loolu lay wax nii rek mooy mu jël ximaaran benn sër jël mburu moomee nga xam ne mooy galette yi waaw galette eh, galette xam ngeen ko <laughs> ah galette <laughs> daal di koy jël nga xam ne farine bi far nañ ko ba mu nekk mburu ba soppi ko mburu léegi nag mu nekk ay galette yoo xam ne euh, yu fayeen yi di apprécier la ak seen mbokk yi nga xam ne ngomeen yeeg xeetu njuufeen yéeg euh, mooy askan woowu rek <laughs> ñoom aw askan la <laughs> ci wàllu lekk <laughs> léegi ñoom euh, léegi nag mu jël ko lem ko lemaat ko bu baax dugal ko ci sama biir yére yi loolu lay wax wa suma dasatu tax tasaw bi sama suufu yére ba kenn du ko gis war a dat nii bi baax yi jël benn côté Euh, jël bi delluwaat ko dugalaat ko bu baax euh, euh, sër bi ci beneen bi waaw mooy ba ba mu wër exact lépp summa arsalatni ila rasulillah ginnaaw bi mu yónni ma moom sama ndey ah ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ngir ma dem yóbbul ko ko fa dhahabtu bihi nee na nag ma dem yóbbul ko ko nag waaye ba ma demee fa wajadtu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam jalisan fil masjid nee na ba ma ñëwee maa ngi fekk ndawal yàlla li sallallahu alayhi mu ngi toog ci jàkka ji wa ma'ahu an eh, mu ngi nit ñi nag ñu ngi nekk ak moom xam nga loo xam ne dañ la koy yónni ngir nga jox a ko discrètement hein <laughs> eh? nga ñëw kam koy jox fekk ko ci mbooloo <laughs> loolu beneen affaire la de <laughs> masjid bii nag al imaam al hafiz ibn hajar al asqalani yu rahmatullah alayhi nee na masjid bi attention Euh, gis nga masjid bii mooy mosquée bee la mooy mosquée bi nekk xandak nee na boobu la voilà parce que moom euh, nee moom euh, li mu nootal mooy xew-xew bii nii fi mu xewe woon mooy xandak la woon moo tax bale la gis nga <laughs> non seulement moo xadiis say naa Jaabir dafa niroo mais comme que xandak bi du benn bés du ñaari bés ah mooy dañ fa ne woon di liggéey te bés bu nekk ak son lot de ak coono benn ci bés yooyu nag la kii nii Seydina Abu Talha seetlu woon lii waaw la seetlu woon nii al imaam al xaafiz Ibn Hajar rahmatullah mu ne mosquée bii nag muy wax masjid bii mooy masjid bi nekk xandaq boo demee léegi ci al xandaq eh, ta boole nañ ko ci kullu ziyaar ah <laughs> waaw ndax bokk na ci li nga xamante ne nii eh, mooy nit ki bu demee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam euh, foofale bu fa demee euh, bokk na ci bërëb yi nga xam ne baax naa dem di topp di xeeñtu jeex jaar-jaar euh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy alxandaq waaw foofee nga xam ne boo gisee boo demee nañ ne jàkka jee ci kaw ngay gis fii la yonent bi alayhi salaam fi la doon nekk fi la doon jullee bu bu julli ma soona jot mook saxaabaam yi moo tax ñu defar fa benn jàkk ci wet gi da gis fa masjid boo xam ne beneen mosquée boo xam ne sorewul bu ñu tuddee masjidu Umar Seydina Umar nga dem ci wàcc ci biir xuru bi ci xandax ci wet gi dale place bi nga gis koo xam ne masjidu bani haram ah muy mbokk waa Seydina yi eh, eh, ibn Amr ibn Haram masjidu bani haram waaw loolu nag <laughs> imaam en tout cas imaam al-Hafiz Ibn Hajar eh, bi muy saraa loolu nee na masjid boobu nag boobu lay waxa ah, mooy bi nekk li nga xamante ni mooy xandaq boobu yonent bi sallallahu alayhi doon julli foofee Eh, bi nga xamante ne nii ca la ñuy defar xandax ba foofu la voilà kon mooy nit eh, eh, ci kaw noonu kon bu ko doo ko jaawale bul jàpp ne almasjid nga jàpp ne kon jàkkaay yonent bi la alayhi salatu wassalam en tout cas loolu la al imam al hafiz ibn hajar al asqalani rahimahullah wax bi muy sharah hadis bi fi kitabul manaqib baabu alamati nubuwwa fi l loolu indi na wax jooju ne di leeral kene jàkkaay xandaq ji la woon wallahu taala alam waaw léegi ñu continue kon Seydina Anas nee na man bi nga xamante ne nii ci laa agsi ah ma ñëw fekk yonent bi alayhi salatu wassalam fa wajadtu rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam jalisan fi l masjidi wa ma'ahu an-nas yonent bi alayhi salatu wassalam a ngi toog ci jàkkaa ji wa maahu an mu ngi nekk ak moom annaasu nit ñi ñoo ñoo ñoo ko wër moom la ñoom lañ nekkal fa qumtu alayhim nee na ma ñëw rek taxaw noonu ah léegi mooy eh, affaire bi <laughs> man la ñëw rek <laughs> ah yëkkati affaire bi rek jox ko noonu waaw ci biir nit ñi mooy affaire bi sutura la te am na riwaay yoo xam ne bay dem dañ na ko nag na ko na ko def en cachette de dañ ko koo wax yaayam da koo wax ngir eh, mu wax ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci loo xamante ne nii bu ko kenn yëg de waaw am na yoo xam ne yaay ji da ne ko eh, eh, yaay ji ci yenn riwaay yoo xam ne imaamu ahmad moo ko soloo radiyallahu mu jaar ci Seydina Anas mii mu ne yaayam keroog bu may dem dane ma demal nga gis yonent bi sallallahu alayhi bu dee gis na ni mu ñëw euh, daal di ci ñun na ko def waaw kon nag mu ngi noo nee eh. <laughs> waaw <laughs> waaw léegi nag loolu la quoi nee na nag Seydina Anas nag bi mu agsee ah <laughs> moo tax moo tax Abu Talha am na ci benn euh, riwaaya euh, dane dane fa qaala li Abu Talha ya Anas idhab fa qum qariban min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa idha qaama fa da'hu hatta yatafarraqa ashaabuhu thumma thumma tabi thumma tabi'hu hatta idha qaama ala utbati baabihi fa qul lahu inna abi yad'uka waaw <laughs> oh, dane ko ah te boobu riwaayatu mu ngi ci Yaqub ibn Abdillah ibn Abi Talha moom solo woon na ko noonee ne ko ah ne ko demal ci yonent bay saar saar boo ñëwee nag bul ñëw rek kii waaw na taxaw xaw koo jege boo gisee mu gis la daal di jóg dox di dem na ko topp ba mu agsi ci ci teg ca buntu ba ah buntu néeg ba ca ca ca marche bi fa muy jaar ci biir ca pied ba ca buntu ba bu boobaa nga ne ko kat sama baay ne ko abi sama baay yadon ko mooy loolu moo tax eh, eh, eh, ci sutura lañ ko wax <laughs> ci sutura ko ne defal léegi nag bi ñëwee ba foofu ah <laughs> mu gis yonent bay saa saa mu ngi nekk ak nit ñi sëy na anas ah nee na man ma taxaw rek léegi yonent bay saa saa day sànn <laughs> xam nga loolu c'est gênant quoi en tout cas ci ni ñu yónni mooy nan lay def lay génn mburu mi fii ci biir nit ñi wala lu muy def léegi nag ah na fa qumtu alayhim ma taxaw noonu rek wa ma euh, euh, fa qaala rasulullah yonent bay saasaam ci saase bi ma gisee ma taxaw mu ne ma ah arsalaka abu talha ne ko arsalaka abu talha ndax dalaa yónni abu talha moo la yónni fa qultu naam nee na ma ne ko waaw fa qaala ali ta'am yonent bay saasaam ne ma ndax ñam la la yónnee mooy euh, ngir lekk tax mu mu yónni la lu ñu mën a mos alhamdulilah fa qultu naam sayna anas nee na ma ne ko waawow fa qaala rasulullah ci saa su yonente bi alei salatu salaam wax quumu fantaliqu <laughs> ne sahaaba yi ma toogoon ak moom jóg leen waaw fantaliqu ñëw leen ñu wëy jóg leen ngeen dem ñu dem ah mu ne wan talaqat wan talaqtu bayna aydihim sayna anas nee na ma wëy jiitu leen nag mooy ma nekk seen kanam hatta jiitu aba talha ndax loolu dinañ ñëw ci jàngat yi ci tegginu ki invité eh, eh, eh, nekk ji nekk ci kanam quoi voilà na ma daal di wéy nekk seen kanam comme ni Seydina Jaabir def keroog bu ñu woo Yonent bi wa sallam ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woo yaa ahlal xandaq inna Jaabiran qad sana'a lanaa suuran ne yaa ahlal xandaq yéen waa xandaq bi inna suuran ah jaabir kat defaral nañu ab ah lu ñu mos fa hayya alan gaaw leen ngeen ñëw ñu dem <laughs> eh Seyna jaabir a jiitu woon déw <laughs> ba jiite jiitu wax yi soxnaam sa lool naka lool Seyna Anas ndax ku ci nekk mooy mbir mi da lay jëli kaw am plus yé naa gaaw kër ga ma dem alerte leen wax leen ne yé tey rek la ñu gàcce di dal problème a ngi am waaw <laughs> moo dax mu ne fan talaktu wantalaqtu bayna aydihim ma wëy nekk ci seen kanam di dem hatta jiitu Aba Talha jiitu leen ba ni ma dikkawee sama baay di Abu Talha fa axbartuhu ma xabaare ko fa qaala Abu Talha eh, eh bi ma ko waxee sëy na Abu Talha di saa baay jiitle qaala Abu Talha ne yaa umma Sulaymin fa qaala Abu Talha yaa umma Sulaymin wax soxnaam si ne ko ah umma Sulaym qad jaa rasuulullahi linnaasi wa laysa indanaa maa yut'imuhum ah umma Sulaym <laughs> ndawul yàlla li sallallahu na ëndaale na nit ñi nag te ñun yoruñu luñ leen lekk luñ leen leele matu ko lii rek kese lañ yor dañ ñëwoon ngir moom mu ñëw wala boog say na anas nii dem jox ko ko far nag ñëw na <laughs> ëndaale na nit ñi nag wala isa danaa maa yitte moom ñun nag yoruñu loo xam ne moom lañ leen di dundal ñu ci des waaw moo la am na riwaay yoo xamante ne nii say na Abu Talha bi mu waxee dana sëy naa anas ah yonent bari saab saab de bu dee ñëw na moom kese Ummu Sulaym ci woppam a ko wax sax waaw bu dee moom kese ñëw de ah dina dina kii de dinañ ko mën a jox loo xam ne dina ko mën a lekk dina ko doy waaye nag bés bu ëndee ñu bari ah boobaa mbir mi du leen doy de <laughs> waaye nag yonent bi alayhi salaam mu gaaw daal di koy mettre en garde waaw <laughs> waaw moo am na benn riwaay bi yore tubaab saab saab bi ñëw waaw dafa ñëw ah Abu Talha daf daf koo dabaale ndax bi mu waxee lii Ummu Sulaym yemul foofu dañ continuer après ñu ñëw ci euh, version boobu wax la kon lii la wax soxnaam si ah qad jaa Rasulullahi bin de wala indana maa yut'un yonent bi saa saa indaale na nit ñi te amul ñu leen dundale ah mooy laaj la waaye jaaxle la tamit fa qaalat yaa Ummu Sulaym ne ko radiyallahu anha allahu wa rasuluhu a'lam yàlla ak ndawam bi ñoo gën a xam lii du tontu soxnaay Jaabir bi waay lu mu tuddee ah bay Suhayla <laughs> yow yow yow foog ma lay jaarale ci fenêtre bi xaaral rek <laughs> Suhayla bint Amr Suhayla bint al ansariya ah. <laughs> yaa Ummu Sulaym ne allahu ma ne yàlla wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam a'lam ñoo gën a xam. léegi nag Abu Talha bi mu waxee lool mooy lool en secret la seen diggante comme que nett bay saa saam ak seegul ci kër gi Seydina Anas alerté na ko fantalaqa Abu Talha hatta laqiya Rasulullah Seydina Abu Talha génn ci kër gi kay dem di dab Yonent bi alayhi salaam bu génn wëy ba dajeeg Yonent bi alayhi salaam di ñëw ak mbooloo mi fa fa aqbala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma'ahu mu ñëw ngir dabaj ko ànd ak moom ngir teral ko gan boo xam ne mu ngi ñëw baax na nga dem daal di koy teeru yeneen dawal yàlla li saa saam ma sa maahu dëgmal si ànd ak Abu Talha hatta daxalaa ba dañuy duggee kon ñoom ñoo jiitu nit ñi nekk ci gannaaw fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam léegi lii fii dafa tënk affaire bi am na mu li ma doon wax léegi benn riwaay boo xam ne Abu Talha <laughs> muy riwaay Amr ibn Yahya al-Mazini ah moom foofu da Abu Talha da ko ya rasulallah innama arsaltu anasan yad'uka wahdak wa lam yakun 'indana ma yashba'u man man ara <laughs> man ma yashba'u ma yashba'u man man ara <laughs> fa qaala udxul fa inna allaha sayubaariku fi ma 'indak <laughs> Sayda Abu Talha bi mu demee génn gàttal bi yeneen bay saasaan ànd ak moom di dox nit ñi nekk seen gannaaw mais mu ngi dox di wax yeneen bay saasaan ne ko ne ko mais yeneen bay saasaan damaa yónni on nas ngir mu woola yow ke yow kese xam nga la sëy naa jaabir yoroon sax soxnaam si loolu ëppoon mooy mbëy sa wala gàtt ba nga xam ne bu tuuti la ak sha'ir bañ def loolu moo ëppoon ndax dana ko woon yow wala ñaari nit wala ñett mais bii moom benn kese yow ke yow mu ne ko mais damaa yónnoon Anas ngir mu woola wax dëgg yow kese ñun nag nekkul ci ñun ca kër ga loo xam ne mën naa suural ñi ma gis nii ñëpp nga àndal de <laughs> yonent bay saa saa ne ko ne ko ne ko jaru ko insha allah borom bi e, inna allah fa inna allah borom bi tabaaraka wa taala sa yubaariku dina def barke fii ma indaka li na fa yow waaw <laughs> dax am na benn riwaay mu ne fa daxaltu ala umm sulaym wa ana mundhish <laughs> waaw Seydina <laughs> Abu Talha am ah, na woon moo nettalafe mu ne maa ngi dugg ci umm sulaym mais maa ngi kaaw waaw maa ngi nekk koo xam ne gàcce rek may rey tey tey tey rek lay lay lay lay faatu ndax gàcc waay waaw nee na am na benn riwaaye kii nee na Seydina Anas si boppam moo ne bi may dugg Ummu Salama ana Mundahis waaw nee na Seydina Abu Talha am na koo xam ne dana ma yaa Anas fadoxtana waaw ko loolu dana ko muy Anas yow yow gàcceel nga ñu yow dangaa fexe woo ñii ñëpp moom daa yaakaroon ne loolu la mais gis nañ ne riwaay bi lan la moom moo dem daj dajeeg Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag ngir nag wax ko ne Yonent bi ah man benn nit laa waxoon de benn nit kon <laughs> léegi kon <laughs> fa daxalaa bu ñëwaatee ci Riyad bi fa aqbala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maahu hatta daxalaa fa qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nekk bi mu agsee nag mu dugg ne halummi maa indaki yaa umma Sulaym mooy ginnaaw bi mu nuyoo bien sûr ne ko halummi mooy indil maa indaki li na fi yow yaa umma sulaym yow umma sulaym <laughs> indil li na fi yow ci ay xéewal yi nga xam ne moom nga ñëw invité <laughs> moom nga moom nga moom nga waajal waaw <laughs> ah, fa atat bi daalika al léegi sëy na anas comme que ñëw na mooy mburu mañ ko joxoon mooy da koy joxaat mayam que ne waaw ah, mu ma ko jox yonente bay sasam ndax bi wax ko waxee rek dafa ñëw taxaw xaw ma nu may def mu woo ñëpp ma daw jiitu <laughs> mooy mu joxaat ko mburu mi mi mu ko defaloon euh, ci sër bi lemoon ko dugal ko ci yére mi ah léegi nag mu ne fa atan bi daalikal xubsi sama yaay indi mburu moomee fa amara bihi rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa futta yonent bi alayhi salaam daal di digal euh, ki nga xamante ne euh, digle ñu daal di koy dagg def ko ay daggaate ay morceau def ko ay tranche def ko ay morceau loolu la naan fa futta waaw <laughs> waaw <laughs> léegi nag ñu dagg ko ay morceaux wa asarat alayhi ummu sulaym ukkatan ah ummu sulaym daal di fiy sotti waaw mooy da nal da bës mel ni kuy nal ukkatan benn ndab la woon ukka benn récipient la boo xam ne ci der la doon nekk nga xam ne liñ ci doon def dañ ci doon def beurre waaw mooy mooy ukka benn ndab la ci der récipient la ci der boo xam ne day ron boo xam ne arab yi dañ ci doon def li nga xam ne mooy graisse wala di ci def lem loolu nag la naan wa asarat wa asarat alayhi ummu sulaym ukkatun fa aadamathu ummu sulaym daal di jël li nga xam ne mooy récipient boobu ci der nga xam ne beurre ciy nekk ah mu koy bës li ko sotti li nga xamante ne fa aadamatu ci kaw mburu yee nga xam ne dañ koo dagg mooy aada aadamatu mooy lan ah, mooy day day jël dajale mooy boole waaw mooy boo jaxasee beurre bi ak mburu mi nga xam ne moom lañ dagg mooy da nga koy da diw rek waaw <laughs> mooy def ko ci ngir comme waaye fay saway xam nga ne ni ngay diwe beurre quoi mais ñëw sotti ci li nga xam ne moom ngay ci galette yi nga dagg daggaate après fa adamatu fa adamatu mooy lool adamahu mooy jël ngir def ko ci bu ko defee eh, eh, eh, mu mën a nekk loo xam ne moom nga ciy diw ah, man koo lekk nag mu ngir jàllale mburu mi doon waaw comme ni ngay jëlee beurre wala li nga xam ne mooy chocolat wala li nga xamante ne mooy yooyu daal nga xam ne dañ koy def mooy loolu lay wax léegi hein ah, mais li ëpp liñ ciy def en général ay beurre la waaw mooy yi jëm ci graisse yi graisse yeeg voilà graisse yi euh, moo ëpp léegi waaye dañ ciy def tamit li nga xamante ne nii mooy euh, euh, lem voilà am na ci benn riwaay yonent bay saa saam daf leen laaj na da daa am bër ñu ne ko waaw <laughs> waaw waaw léegi nag <laughs> eh, ñoom lañ boom lañ boole kon ah, ci mburu yi nga xam ne moom lañ daggaate mu def ko ci kawam waaw daal di koy diwe diw ko ci summa qaala fiihi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma sha'a an yaqul mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di kiy wax lu ko soob mu mu mu mu wax ko waaw mooy mu ñaan ci laata nit ñuy lekk biñ ko tegalee lépp indi mburu yiñ daggaate beurre bi ci say yaay Ummu Sulaym mu def ah graisse gi léegi nag yonent bi alayhi salaatu wa salaam indi ki récipient boobu am na ci benn riwaaya boo xamante ne nii Euh, Seydina Anas nee na biñ ko ci defee suma masaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bihi sababata yonent bi saa saab dafa jël li nga xam ne mooy baaraam bi muy sàbbaale daal di koy raay daal di ko ciy raay ba pare